bismillahi irrahmani irrahim inna alhamdulillah naxmaduhu wa nastaciinuhu wa nastagfiruh wa nacuudu billahi min shuruuri anfusina wa min sayyi'aati acmaalina man yahdihi llahu falaa mudilla lah wa man yudlil falaa haadiya lah wa ashhadu an laa ilaaha illa allahu waxdahu laa shariika lah wa ashhadu anna muhammadan cabduhu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 wa kulla bid'atin dalaala wa kulla dalaalatin fi nnaar a'aadani llaahu wa iyyaakum mina nnaar mbokk yi assalaamu aleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu sant Boroom bi jalla wa ala di ko dimbanikoo ci sofaat fi nga xam ne fi lañ taxawani woon ci sunu téere bi ñu baaxoo jàngalante ci fajar gi tudd waxtaanu fajar di aljaamic fi sunani wal aadaab wal magaazi wa taarix li abi muhammad abdillah ibni abi zaydin alqayrawaaniyi almaliki alayhi rahmatu rabbil aalamiin di bi jalla wa ala wërsëgal ñu ak sellal di suñuy pas-pas ak suñuy wax ak suñuy jëf mbokk yi tey ji mooy sunu fanweereelu jotaay ak ñeent ñu fas ñu continuer rek allif bi rahmatullahi alayhi di leeral li nga xam ne ay melo la yi sax ci suñu borom jalla wa ala mu wax ne wa annahu naka moom sunu borom lii nag danga koy sof ci ya nga xam ne mooy ya wayoon daa bokk ci source pas-pas yi nga xam ne juyoog moom bay tàbbal ci biddaa mooy wa annahu naka moom sunu wa taala da ngay gëm ne daa bokk ci source pas-pas yooyu nga xam ne juyoog moom bay tàbbal ci biddaa bu mag daa bokk ci source yooyu mooy naka moom suñu borom jalla wa ala yasma'u dana dégg wa yara te dana gis wa yaqbidu te dana ngëb wa yabsutu itam dana tàllal maanaam dana ngëb wërsëg dana ngëb itam ruuy waaye dana tàllal itam wërsëg yi wa anna yadayhi te naka ñaari yoxoom mabsuutataani yu ñu tàllal lañ allahu akbar wal arda neena ta suuf si wal ardu ta day nekk ak ngëbam yowmal qiyaamati bi si penc wasamaawaati ak wasamaawaatu ak asamaan si itam matwiyaatun yu ñu taxañ lan bi yaminihi ca nday ba jalla wa ala loola jaam bi daf ko war a gëm lii muallif bi raxmatullahi alayhi saxal fii daf cee tuddu ay melo ñeel suñu borom jalla wa ala jaam bi war koo gëm tamim sama mooy melow dégg wa sif wa albasar mooy melaw gis làmbowaale itam dugalaale itam melaw melaw melaw bët ne suñu borom jalla wa ala am na bët waaye duggal itam li duggal li nga xam ne mooy sifatu alqabd wal bast mooy sifatu ngëb melakaanu ngëb ak melakaanu tàllal waaye itam ñëw ci li xam ne moo di melaw loxo mooy sifatul yad loola ay mela yoo xam ne muallif bi rahmatullahi alayhi melal na ko suñu borom jalla wa ala mu doon melakaan yoo xam ne yoo sax la ci suñu borom jalla wa ala bu dee sifatu sama moo ne wa annahu yasma mooy borom bi jalla wa ala daa doon koo xam ne kuy dégg la loolu nag melaw la ci jëmmi suñu borom jalla wa ala da koy def loolu lu jar a bàyyi xel la euh, kon suñ borom daa bokk daa bokk ci aw meloom mooy dafay dégg yàlla day dégg lépp lay dégg na annahu yasma lépp melakaan la fi jëmmi suñ borom yàlla yàlla dafa yor melakaanu dégg yoo xam ne dafa takkook jëmmu ja du masa dañ di dégg ci lépp loo xam ne lu ñuy dégg la moom suñ borom jalla wa ala loolu lu jar a bàyyi xel la naam kon suñu borom tabaraka wa daa bokk ci ay meloom mooy dégg gis nga qad samia allahu qawla allati tujaadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila allah wallahu yasmau taxaawurakuma inna allaha samiun basir borom bi jalla wa ala nee na borom bi dégg na qad samia dégg na moom suñ borom jalla wa ala allahu akbar waxi jigéen ji nga xam ne mi ngi béejoog yow ci ci borom këram muy xawla xawla suñ borom jalla wa ala dégg na ko di la jàmbat ci yàlla nee na borom bi dégg na seen jolla sante bi yaay Aïcha yaay Aïcha radiyallahu anha nee na man maa ngi toog ci wetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye dégguma li muy wax waaye suñ borom ca kaw juróom-ñaareelu asamaan dégg na ko ba di ko nettali ci alxuraan ba di ci wàccee li nga xam ne moo di laaya daal di joxe atte yooyu lu ko waral nee na inna allaha samiun basir borom bi jalla wa ala day te mooy yàlla day samiun basir la loolu la ñuy tuddee ci fi usulul fiqh mooy xazful mutaallaq yufiidul umum xazful mutaallaq yufiidul umum loo xam ne dafa aju ci wax ji nga daal di ko cay dagge loolu foo ko gisee dafay jariñ li nga xam ne moo di ak généralise suñ boroom jalla wa ala dafa wax fii inna allaha samiun mooy suñ boroom tabaraka wa taala aji dégg la waaye la dégg nag tudd ko ci laaya ji donte nag maanaam ci njëlbeen ka nee na dégg na wax ja nga xam ne wax yi jigéen ci nga xam ne mi ngi boo béejoo yow ci ci borom këram waaye ci mujjantal gi daa wax ne yàlla aji dégg la rek su boobaa dëgg la mujjug laaya ji day firi njëlbeenu laaya ja waaye nag tudd ko kon calam calam aju mooy day déggaale wax jooj yi waxi jigéen jooj yi waaye day déggaale wax leneen lu bokkut ak wax ja kon dégg googu ci lam aju ci la yàllay dégg ñëw ci mujjug laaya ji kon dégg gi am na ci lum aju waaye kenn tudd ko gis bi itam basir am na ci lum aju gis nga foofa dafay dafa indi melakaanu gis itam dafa am ci lum aju waaye kenn kenn tudd ko fi loolo foo ko fekk day matale maanaam lépp lu ñuy dégg borom bi jalla waala mi ngi koy dégg lépp lu ñuy gis borom bi jalla waala mi ngi koy gis mi ngi dégg kàddu yi mi ngi dégg wax yi mi ngi dégg ndee yi mi ngi dégg ñoromtu yi mi ngi dégg kàddu yépp lépp lu lu nekk mi ngi koy dégg waaye li muy gis lépp dara nëbbu ci nëbbu ci moom jalla wa ala inna allaha la yaxfa alayhi shay'un fi l wala fi sama borom bi jalla wa ala amul lenn loo xam ne lu ko nëbbu la moom borom bi jalla amul lenn loo xam ne lum dul gis la moom borom bi jalla wa ala lépp lay lépp lay gis borom bi wa ala يرى دبيب النملة السوداء فوق الصخرة الصماء في الظلمة السوداء wala fi laylati zalmaa borom bi jalla wa ala guddi goo xam ne gu lëndëm këriis la ñul kukku kukku su fekkee dafa am ak xorondom boo xam ne dafa ñuul kukk di dox ci aw doj wu tëx wu dëgër ñuulaayu xorondom boo ak ñuulaayu daj wi ndax guddi gi jot na ak lëndëm lëndëmi guddi yooyu yëpp téréewut borom bi jalla wa ala mi ngi mi ngi gis xorondom boobee ak ñuulaayam boobu mi ngi koy gis moom borom bi dara nëbbuwut ci moom dukki dukkim googee yàlla nga koy dégg yara wa yasma dabiba namlati sawda fi fi laylati zalma wala fawqa saxrati samma fi laylati zalma melakaan yii lii lay jëmbat ci jaam bi jaam bi li jëmbat ci jaam bi dafa am ay yaani ay njariñ yu jéggi yoo xam ne da koy jëmbat ci jaam bi ndax ku xam lii ci sun borom tabaraka wa taala xam ne dara nëbbu ko moom borom bi lépp loo xam ne ñi ñi ngi koy dégg rek mi koy dégg lépp loo xam ne ñu ngi koy gis itam mi ngi koy gis kooku dana jaamu boromam kem kàttanam dana jaamu boromam kem kàttanam allahu akbar te it dana ko ragal itam nag ci lu nëbb te loolu xam ngeen ni daa bokk ci martaba yu màgg yu kawe yi mooy ragal yàlla ci loo xam ne kumpa la mooy boo weetee kenn gisu la loola daraja yu màgg yu kawe yi jaam yu màgg ñu kawe ñi wala yu sunu borom yi xej yàlla yi ñoom ñoo ko ñoo ko melawoo jaam bi bu ragalee yàlla ci kumpa rek kooku daanaka texe na moom texe na texe na ndax kooku moom ngistal nekkul ci moom moo tax ñu mel noonu da ngay gis loola day mujj nekk jikko ci ñoom amul lenn loo xamee ne lu ñuy lu ñuy bëgg la ci loo xamee ne ak mooy yàlla la kenn du wax na nag doomu aadama du mooy yàlla léeg-léeg léeg doomu aadama tàbbee ci mooy yàlla ndax noonu la ko yàlla bind da ko bind ci doyadi te it dafa manqué moo tax waaye kii moom boo xoolee xool aadaam xool li nga xam ne moo di mbiram nga xam ne moo nekk jikkoom mooy moom foo ko fekk day wattandiku ak moo yàlla bu ci tàbbi woon fi saasa day mel ne addunam daa tukki xol bi day xat lool wala moo am jàmm mooy lan mooy dana delluwaat ca aadaam ca lam nekkoon ndax mag ak boroomam daa seet wicc waaye nag bàkkaar moom mënta ñàkk ci ci loo xam ne xëy na ñàkk xam la léeg-léeg ñàkk ak tayeef la yaani da koy tay tek ko ci njuumte léeg-léeg itam day doon lu yoo xamee ne si du loo xamee ne lu muy lu muy yëg la la sax njuumte lay doon waaye bu dul loolu ba maanaam jaamu yàlla ak l'istighfar mënta ñàkk muy am jaamu yàlla ak l'istighfar mënta ñàkk muy am ci biir jaam ñi ndax borom bi jalla wa ala yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na walladi nafsi bi yadihi law lam tudnibu la dahaba allahu bikum wala jaa bi qawmin yastaghfiruna allaha fa lahum borom bi jalla wa ala yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na maa ngi giñ ci ki nga xam ne sama bakkan mi ngi ci yoxoom su fekkoon nekku leen di def ay bàkkaar borom bi jalla wa ala dana leen fi jële indi fi ñoo xam ne dañuy def ay bàkkaar wala jaa xaw qawmin yuznibun dañuy def ay bàkkaar su ko defee ñuy jéggalul yàlla borom bi jalla wa ala di leen jéggal kon def ay bàkkaar léeg-léeg teg ko ci njuumte wala ci bànneex sax sa bakkan man la nga dellu siwaat loolu nekkut loo xamee ne gàcce la ndax borom bi ba muy lim kat melakaanu ña ragal yàlla la wax walladina ida faalu faaxishatan zalamu anfusahum zakarullah wala walladina ida faalu faaxishatan aw zalamu anfusahum walladina ida faalu faaxisha aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru li dunubihim wa man yaghfiru dunuba illa allah borom bi jalla wa ala nee na ñi nga xam ne buñ defee aw ñaawteef bu jëfee aw ñaawteef wala ñu tooñ seen bopp def ay bàkkaar nee ma dañuy fàttaliku borom bi jalla wa ala du ko defee ñu daal di jéggalu seen bàkkaar ya loolu lu jar a bàyyi xel la kon jaam bi lii la turi sunu borom jalla wa ala di jëmbat ci moom ak i meloom yàlla day dégg di gis ndax dang koy saxalal am nopp déedéet ndax waxu ko kenn du wax ne nopp rek ci la ñuy déggee loolu ci mbindeef yi la waaye nag bu dee ci boroom mbindeef yi yàlla kenn du ko xiyaas kenn du ko nattale ci li nga xamee ne mooy lan mooy mbindeef yi mbindeef yi maanaam nit ñi boog sax laay wax ndax mbindeef yëpp xamoo ba xam nopp la ñuy déggéem déet waaye ñi nga ñi nga xam moom mooy doomu aadama yi moom nopp la ñuy déggee ak ñëpp ñu am nopp lu mel ne xar yeeg ci aju ak mala yi ña nga gis ne am na nopp yu ñuy déggee ñooña la ñuy ay jumtukaay la yoo xam ne borom bi jalla wa ala mën na leen koo defal waaye nag bu dee ci sunu borom tabaraka wa taala déedéet laysa ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir bi nee na fala tadribu lillahi al-amthal bu leen sampal yàlla ay nataal kon borom bi kenn du ko qiyaas ci mindeef ni nga xamee ne sunu borom tabaraka wa taala biir mindeef yi sax nag mën na cee wax loo loo xam ne gisoon gisoo gim gémmiñ waxe xam ngeen ne borom bi jalla wa ala ba yawmal qiyaama day waxal day waxloo ay tànk hmm? day waxloo ay tànk di waxloo ay yoxo yen jumtukaay la ñuy waxe di waxloo sawara ban jumtukaay la sawara di waxe di waxloo asamaan ak suuf ban jumtukaay la asamaan suuf di waxe kon ginnaaw bi ndee fi léeg-léeg borom bi jox leen melakaan te melakaan woowu gisoo ban jumtukaay lañ koy defe kon naka moo suñu borom jalla wa ala moom jëmmam ja kon kenn du wax ne yàlla bu ñu waxee bu ñu ko saxalalee melakaanu sàngam rek loolu la muy tekki mooy am na jumtukaay bu mu koy defee loola ay xalaatiin la yoo xam ne al mutakallimuun ñoo ko indi ci biir al aqidatu al islamiyya waaye la asla laha min as-sihha la asla laha nekkul loo xamee ne lu wér la kon borom bi jalla wa ala kenn du ko soxalal nopp mukk ngir ne saa su dégg amee nopp day am déedéet mukk ca dama dégg mën am te nopp am loolu lu jar a bàyyi xel la waaw comme ni nga xamee ne gis maanaam wax mën naa am ta gémmiñ du am kon kenn du saxalal yàlla mukk li nga xam ne mooy lan mooy nopp ndax saxul ci yàlla jalla wa ala amut fenn foo xamee ñëw na ci alxuraan wala mu ñëw ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci ne yàlla am na nopp kon nag kenn du ko saxalal yàlla lu yàlla saxalalul boppam kenn du ko saxalal yàlla lu jar a bàyyi xel la moo tax isbaatun bila tamthil wa tanzihun bila taatil foofu ngay taxaw da ngay saxalal yàlla melaw yi saxal boppam jalla wa ala saxal goo xam ne du ànd ak li nga xam ne moo di ko di ko moroomal wala nga di ko nuróole waaye da ngay setal yàlla lépp lu yëlloowul ci moom setal goo xam ne du ànd ak nga ko nga di dàq melakaan yi kon yàlla day dégg lépp nag lépp lépp lu ñuy dégg borom bi jalla wa ala mi ngi koy dégg kooku borom bi samaan samaan mutlaqan samaan mutlaqan as-sam'ul mutlaq moo nekk ci moom samaan mutlaqan maanaam dégg gu ñu boyal xam nga bu dee doomu aadama yi seenu dégg dañ koo fixé te mooy li nit ki wax te mu jege rek wala kàddu gi la jege waaye gala sori déggoo ci dara borom bi jalla wa ala nag li muy dégg dafa lambo la sori ak la jege la nga gis ak la nga gisut lépp la yàlla dégg jalla wa ala te it amut loo xam ne day dégg bii ba noppi dooru dégg ba ca des lu ñëw lu mu mën a doon kàddu yi luñ bari bari bari ci àdduna bi ak ñay wax luñ limu limu limu kenn ku nekk yàlla nga lay dégg ta maanaam la ngay wax nam demee noonu la ko déggee dara manqué wu ca kon kooka mooy koo xam ne alkamalul mutlaq lahu mooy koo xam ne matal gu matal maanaam ak ak mat gu mat sëkk koo xam ne dara nekku ca ci ak wàññiku moo nekk ca moom jarom borom bi jalla waala ndax su fekkoon amu am na lum dul dégg rek su boobaa loola mën naa rëcc xam-xamu borom bi te yàlla dara rëccu ko te it loola lu ñuy àtte la yowmal te yàlla lépp lay àtte yowmal qiyaam moo tax amul lenn lu koy rëcc allahu akbar comme noonu nga xam ne itam noonu lay noonu lay moom la suñu borom noonu lay noonu lay gisee muy melakaanu mala maanaam mooy gis mooy ar-ru'ya borom bi jalla wa yara mooy malakaanu basar gis borom bi jalla wa day gis inna allaha samiun basir comme laaya jooji ni mu ko waxe lu jar a bàyyi xel suñ borom tabaraka wa day gis lépp moom itam dara na buur ci moom jalla wa ndax danga koy saxalal li nga xamee ne mooy melakaanu bët waaw bët daa sax ci moom comme ni gis saxee ci moom kon ci ab bëtam ci lay gisee loola lu sax la ci alquran sax ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ni mu waxee nuuxin ne ko wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina liggéeyal gaal gi ci xool giñ gis giñ lay gis di la sàmm ci suñuy bët ak gis giñ lay gis ak liñ la koy ak ni nga koy defee nga xam ne ñoo la koy waxyu ñoo lay jàngal ni koy liggéeyee kon loola da lay jàngal ci ne sunu borom tabaraka wa taala am na bët yu muy gisee xadis ba mang ca as-saxiixayni yonent bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam dafa wax ne inna allaha la yaxfa alaykum inna allaha laysa bi a'wara wa ashaara bi yadihi ila aynihi wa inna al-masiixa ad-dajjaala a'waru al-ayni al-yumna ka anna aynahu inbatun taafiya nii la ko yonente bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam waxee xadis ba man ca saxiixul Buxaari sax laay wax ci xadisu Abdillahi ibni Mas'ud radiyallahu anhu wa ardaah nee na inna allaha la yaxfa alaykum inna allaha laysa bi awar borom bi jalla wa ala nekkul ku koo xam ne ku pat la daa di junj jëmee ci ab bëtam kon bët bi nekkul ku pat bu dee masiixu dajjal nag dafa doon koo xamee ne bëtu ndeyjoor bi daa pat moo tax waroom xam-xam yi sax ñoom ci dañ tegtaloo fii ba ne yàlla kon ñaari bët la am ndax pat moom fi e, buy am ci benn bët bi lay doon waaye ñaari bët yëpp moom boo xasee pat moom kooku jeex na waaye rawatina nag su fekkee dafa junj wax ne e, maanaam nit ki su fekkee ñaari bëtam yëpp dafa pat moom kooku amut bët daanaka moom waaye dafa junj ci ne masiixu dajjaal dafa doon koo xamee ne bëtu ndeyjoor bi daa pat. waaw ah, bët ndeyjoor bi dafa doon loo xamee ni si lu batt la ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko wax mel ne resin kon suñu borom jalla wa ala nekkul koo xamee ne ku patt ku patt la boo demee ci as-saxiixayni ci na maa min nabiyin illa wa qad anzara ummatahu al awar al kaddaab ala innahu awar wa inna rabbakum laysa bi awara wa maktubun bayna aynayhi kafaara loolu la yonent bi salaam salaatu wasalaam wax nee na amul benn yonente boo xam ne ñëw nga lu dul xuppe nga xuppe nga saw xeet kii nga xam ne dafa patt ba noppi nekk ab fenaakon daa di wax ne seen boroom day nekkut koo xam ne dafa patt seen boroom nekkut koo xam ne dafa patt loolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko jàngale kon da ngay gis fii ne moom yonent bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam dafa benn bët ba dafa mel ne raisin boo xam ne bu fës la bu génn bu funki waaw maanaam bëgg a wax ne boo xoolee li nga xam ne mooy bëtu ndeyjoor bi gis nga de kooku bon la dafa funki dafa fës lool daal di yëkkatiku nga ne boo ne koo jàkk da nga yëg ne lii du bëtub kese du bëtu neen bëtub neen du mel nii noonu la mel mooy pat dalay jàngal ci ne suñ borom jalla wa ala moom ñaari bëtam benn pattu ci loolu dalaa bëgg a wax ndaa bokk ci melo yi wane ne nekkul yàlla mooy bëtam patt gi mbatt benn bët ba te suñ borom jalla wa ala ñaari bëtam benn pattu ca moo tax al imam al qaxtaani di wax ne lillahi wajhun laa yuxaddu bi suratin wa li rabbina aynaani nadirataani wa lahu yadaani kama yaqulu ilahuna wa yaminuhu jallat an al aymaani nee na sunu borom tabaaraka wa taala am na melakaan woo xam ne kenn mënu koo limité ci melakaan am na yaani am na lox am yaani am na am na xar kanam boo xam ne kenn mënu koo limité di ko jéem melal nee na am na ñaari bët yu xool wali rabbina aynaani naadirataani kon borom bi jalla wa ala nañ bàyyi xel ci ne am na gis melakaanu gis gis nga nim leere fii ci laaya ji inna allaha samiun basir suñ borom tabaaraka wa taala itam day gis lépp lay gis kon yàlla dara ump ko dara ump ci jëfi jaam ñi mi ngi gis seen melokaan di gis seeni jëf di gis seeni yëngatu di gis seeni dal yàlla day gis inna allaha yara gis nga alam alam alam ya'lam bi anna allaha yara yàlla xam na yàlla day gis lu xel la kon melokaanu gis itam dañ koy saxalal suñu borom jalla wa ala mu nekk melokaanu jëmmam melakaanu bët mu nekk melakaan ci moom nga xam ne du tàqali koog jëmm ja yàlla du masa des di gis dara ump ko moom sunu borom tabaaraka wa taala comme niñ ko waxee woon léegi nii rek ñaari melo yi dafa sax ci sunu borom ñaari melo yi nag naam rawatina lu mel ne melakaanu dégg da ngay saxal sax gum nekk naam borom bi jalla wa ala as-sami' la tur la ci moom. waaye tur woowu dañ ci xare li nga xam ne may melakaanu dégg mooy sifatu sam'i tur gis ci turu yi benn mu doon loo xamee ne dafa yor tur dafa làmboo aw melakaan làmboo yitam ak jeexit mooy meññant su fekkee dana dana jéggi moom moom tur woow yi atte bi su fekkee dafa nekk buy jéggi kooku dañ koy saxalal yàlla lu mel ne dégg gi dégg yàlla aji dégg la as-sami' ñëw na ci alquran ñëw ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam innahu huwa as-sami'ul alim hmm? rabbi jalla wa ala di wax ne wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'iz billah innahu huwa as-sami'ul alim mu teg ci ne moom borom bi jalla wa ala nee na euh, li nga xam ne moo di dégg dégg gi dafa yor melakaanu sama dañ ciy xare melakaanu dégg aji dégg la moom borom bi ñu saxal ci sax ñu xare ci lan tushtaqu minhu sifatu sama ndax tur la dañoo xare ci moom lan melakaanu dégg mooy yàlla am na melakaanu dégg waaye itam dañ ciy génne meññant mi te mooy lan dégg gi muy dégg li nga xamee ne mooy kàddu ya kooku mooy àtte bi àtte bi nga xamee ne tur yi daf koo làmboo dañ ko ciy génneewaale jara bàyyi xel alxukmu alladi alxukmu alladi yashmuluhu yashmaluhu alism te mooy atte bi ni ki noonu itam albasir dañuy xare ci moom melakaanu albasar waaye tamit atte bi te mooy gis ga muy gis la nga xamee ne lu ñuy gis la lu jara bàyyi xel ay mbindeefam lépp lu ngi koy gis ñoom seeni meloog seeni yëngatoog seeni dalak seeni jëfag lépp mi nga teewandoo fa sunu borom jalla waala ndax la ñuy def lépp yàlla ko bindal ba noppi maanaam lépp lu ñuy def ak lu ñuy wax ak lu mën a doon yàlla da koo bindoon ba noppi kon laataa muy am la ko yàlla gisoon sax nag faf ñu a am ginnaaw la la ñuy def ak la ñuy wax ak lépp seeni mbir laataa ñuy am laataa muy bind asamaana suuf lu jiitu juróom fukki junni at moom borom bi jalla wa ala bindoon na ko dogaloon na ko kon kooku moom la chakk ci ne xamoon na ko xamee ko nam nam demee kon loola ay melo la yoo xam ne sax na ci suñu borom. Euh, di melakaanu dégg di melakaanu li nga xam ne moo di gis ñaari melo yu ci des ak euh, melakaanu ngëb ngëb gi muy ngëb dara ak tàllal gi koy tàllal mooy alqabdu wal bastu loolu itam ay melo lay sax ci sunu borom jalla wa ala xëy na bu subaa dana gën a dañ gën a def ak leeral mooy mooy sunu borom tabaraka wa taala day ngëb di tàllal alqabd yaqbidu wa yabsutu maanaam mooy ngëb wërsëg yi waaye tamit moo koy tàllal kon ay melakaan lañ yoo xam ne melakaan yi jëf la yooyu ci sax ci sunu borom tabaraka wa taala wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turjaun comme ni ko yàlla waxee ci suratul baqara yàlla mooy ngëpp wërsëg yi moo koy tàllal ruu yi itam moo koy ngëpp kon loolu jar a bàyyi xel la gis nga asamaan ak suuf de koo ngëb ci mo ca ndeyjooram ba wal ardu jamian comme ni ko ni ko muallif bi waxee wal ardu jamian qabdatuhu yawma alqiyamati wassamawatu matwiyatun bi yamini loola mi ngi gën a jeng jëm ci melakaanu yoxo waaye loxo yitam daa bokk ci jëf ya muy jëf mooy mooy alqabd mooy ngëb comme ni ko borom bi jalla wa ala nettalee fii te loolu qabd xam ne xissi ni ni ji di di feeñee comme ci yenn ci ay asar itam lii feeñ ci laaya ji ak yenn ci ay asar ni mu ko nettalee moo tax ci xadiisu Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ngi ci as-saxiixayni mu ne yaqbidu llahu tabaraka wa taala al arda yawma alqiyaamati wa yatwi as-samaa bi yaminihi loolu mi ngi ci as-saxiixayni mu yàlla day ngëb suuf si euh, yawma alqiyaam taxañ yi da nga xam ne moo di asamaan si ci ndeyjooram allahu akbar suba ak jàmm dina gën a leer euh, am yoo xamee ne yuñ ci leeral la ci ñaari melo yi door a ñëw ci melokaanu ñaari yoxo kon di ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu dégg ak topp waxtu wi mm, yegsi na yàlla ñu yàlla euh, defal dégg ak topp defal ñu wërsëg fu yaatu defal ñu barke ci sunu dund euh, gën ñoo tënk ci alxuraan ak sunna ci dégginu as-salafu su fekkee am na ay laaj rek ñu indi ko.